qaala samahatul imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani fil kanzi saani min kitaabihi al-kunuuz al-ashara fi fasli maratib al-wujuud fa xalaqa Allahu al-xalqa kullahu wa axrajahu min al-adami ila al-wujuudi illa al-insaan ñi ngi yegg si woon ci suñu jotaay yu weesu <coughs> ba tey ci fi ñuy waxee ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa bind euh, mbindeef yi mais dafa am nu leen binde maanaam li nga xamante ne moom mooy sababu ni ni ni mbindeef ci turu yàlla yi <coughs> ak processus bi nga xamante ne moom moo am ba turu yàlla yi nekk sababu am mbindeef yi loolu ci suñ jotaay yi weesu am na luñ ci jota indi am na luñ ci jota leeral Euh, a yegg si woon nañ tamit fi nga xamante ne euh, moom la ñu gisoon maanaam ne mbir yi dafa am euh, lépp xaqaa'iq yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom la borom bi amalee mbir yi yëpp dafa reposé wu ci ñaari xaqiqa en réalité yoo xamante ne ñaar yooyu ay extrémité lañ mais dafa am ay xaqaa'iq yi nga xamante ne ñoom xaqiqatan ay intermédiaire lañ mais sauf que ñaari xaqiqa yi nga xamante ne ñoom ñooy extrémité yi euh, te ci yooyu ci la borom subhaanahu wa taala amale bindee fi subhaanallah euh, benn bi amalewu ko ci ndax foofu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk ak borom subhaanahu wa mu nekk ci kumpa voilà mu nekk ci kumpa. Euh, moom rek moo nekk ak borom subhaanahu wa ta'ala foofu te foofu xaqiqatul ahmadiyya mu nekk benn xaqiqa boo xam ne réalité boo xamante ne bu extraordinaire la bu yéeme yéeme yéeme yéeme euh, xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf cee def ay mbalaanu kiiraay yu bare bare bare hatta par rapport ak yeneen yi alayhi salaatu wassalaam mu am euh, xaqiqa bi nga xamante ne moom mooy beneen bi ci des mooy lu ñu tuddee alxaqiqatul muhammadiyya mooy réalité bu am muhammadiyya ah, lu ci bëri ci lii ñu nekk di wax nii ci jotaay yi ci réalité boobu di wax même bu fekkente ay base ay fondement mooy ahmadiyya ah, fondement yooyu nga xamante ne ah, donc dafa am maanaam euh, tabax boobu wala adduna boobu wala nekk-nekk googu borom subhaanahu wa ta'aala amal nga xamante ne day tirer ay suufsam ay racinam ci xaqa ahmadiyya mais en réalité ci xaqatu muhammadiyya la génne euh, moom la ñuy wax jawharatu kamal ah xam nga moo tax ñu doon wax ci jawharatu kamal jotaay bi weesu jotaay yi weesu euh, di wax ni nga xamante ne noonu la nekkee fondement en fait base li nga xamante ne moom mooy réalité yëpp aussi bien ci réalité ahmadiyya gi que ci réalité muhammadiyya gi voilà que ci ahmadiyya gi que ci muhammadiyya ay feeñuwaayam ni muy feeñee ni muy feeñee feeñuwaay yooyu bari giñ bari ak wute giñ wute loolu moom moo tax euh mu nekk benn jawhar kese boo xam ne yu bari dañ ciy génne moom la ñu tuddee moo tax ñu tuddee ko al jawhar jawharatul kamal mooy gànjar gi nga xam te ne dafa mat euh, mais incha allah taala de toute façon euh, liñ ci waroon a wax ci wàllu boobu lu ci bari bari liñ ci waroon a leeral leeral nañ am na luñ ci leeral plutôt <coughs> ci début bi ba ñëw na ci fi nga xamante ne maanaam d'abord waxoon nañ ci existence li nga xam ne moom la ñu tuddee al unsurul azam Euh, ba am na luñ ci exprimer luñ ci jotoon a wax leeral ko par rapport ak manifestation yi nga xamante ne maanaam borom subhaanahu wa ci turam boobu di al jamil moom la amalee lu ñu tuddee al arwaahul muhayyama mooy ruux yooyu nga xamante ne ay malaayika lañ mais lañ leen di tuddee mais ruux lañ en réalité nga xamante ne dañoo téye gëlëm ci borom subhaanahu wa dañu dañoo gërëm gëlëm téye ci borom subhaanahu wa ta'aala ñoom xamuñu ku dul yàlla ba borom subhaanahu wa ginnaaw gi mu amal ñeneen ñoo xamante ne daf leena ci <coughs> façon bi la bindaat yeneeni ruux yu mel noonu mais ñooñu ñëpp mi ngi leen amalee ci turam bi ñuy wax aljamil loolu tamit gisoon nañ ko bo wax ne parce que tout simplement en tant que yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, réalité élément suprême bi euh, la nature suprême l'existence suprême sallallahu alayhi wa alihi bi nga xam ne moom la borom subhanahu wa ta'ala amal laataa lu ne te mu nekk nag borom subhanahu wa te amal du koy amal daf koo amal ci loo xam te ne amul ci temps amul ci espace ci la amalee tamit euh, maanaam moom yenn ci sallam moom en tant que expression wu alquranul karim voilà tout simplement alquran alquran alquran sans ñu affilié ko à al wala al-Majid wala al-Azim wala al-Hakim voilà sans ñu affilié ko à quoi que ce soit al-Qur'an euh et que xolu al-Qur'an boobu kon à travers xol boobu ci la borom subhanahu wa ta'ala maanaam donc le cœur même de cette réalité coranique donc réalité haqiqa qur'aniyya boobu ci la borom maanaam xol bi ci la borom subhaanahu wa ta'aala ruux yooyu loolu gisoon nañ bi ñuy wax te donc importance su suuratu Yaasin ak li ko lëkkale ak mbir yooyu yëpp ah, mu am tamit li nga xam ne moom mooy eh, eh, a aqlul awwal nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala ci ñooñu ame koo xamante ne ci biir arwaax yooyu moom daf ko mel ni comme si daf ko yee en fait daf ko jox xam-xam di wax ak moom maanaam di ko inspiré voilà dégg nga moom mooy al aql gisoon nañ tamit tur yi nga xamante ne mënees na ko koo tudde lu deme nekk ad durratul bayda lu deme nekk al qalamul al wala al qalamul a'la ak yu mel noonu gisoon nañ ko et boroom bi nag subhaanahu wa taala bon loolu taxawoon nañ ci quand même xalima googu en réalité monde la boo xamante ne bu extraordinaire la boo xam ne borom subhaanahu wa taala kon daf ko amal en tant que mooy euh, xalima bi euh, et que le fait que borom subhaanahu wa taala sol xam-xam yépp di wax ak moom à travers xam-xam yi ci la nekkee moom yenente bi sallallahu alayhi ci buntu boobu mu nekk euh, ilmul kitab maanaam mooy xam-xamu téere bi donc euh, foofu tamit gisoon nañ su ma juumul waxoon nañ ci alkitab téere bi ci jëmmi boppam et que mooy alkitabul mutlaq voilà euh, nga xam ne euh, am amul maanaam amul lenn lu ci mais amul lenn lu ci lu ci ko leer et téere borom boobu subhaanahu wa taala mboolem xam-xam yi ci la nekk ilmu mooy ilmu ilmu kitaab voilà mooy xam-xamu téere yi et que réalité aqlul awwal googu aql boobu mooy xel mu jiitu moomu muy xel mu mag mi muy manifestation kon benn manifestation ci manifestation yonent bi sallallahu te ci la borom subhaanahu wa taala ci lay décider ni li muy amal ci existence yi à travers loolu la koy amale maanaam ci manifestation donc benn partie boobu maanaam ci arwaax yi nga xamante ne kenn xamul bu euh, lu dul moom boroom subhaanahu wa ta'aala wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa moom rek a xam euh, armée boroom subhaanahu wa ta'aala naka euh, kon bu fekkente ne dañoo xool ne moom dafa nekk ki nga xam ne moom mooy ki xam moo tax yonent a a'rafukum billahi wa a'lamukum bihi wala ak akhwafukum bihi ana man maay ki leen gën a xam buur yàlla subhanahu wa te maa ko gën a ragal maanaam da ngay gis euh, muy leeral ne mboolem li am moo ci gën a xam ndax moom la boroom subhanahu wa ta'ala njëkk moom la boroom subhanahu amal te moom mooy tamit bu fekkente ne moo tax tur yu bari yi mu yor c'est parce que ay facettes yu bari lañ ko xoolee moo tax kon buñ ko xoolee ci wàllu googu dañuy gis ne moo tax ñu naan ko al aql ndax aqala anil waa maanaam dafay comprendre di jële ci yàlla di takk di yeew di yeew ba pare dajale xam-xam yi d'ailleurs ci buntu boobu sax ci la nekk ak nun mooy xam-xamu mooy mooy euh, euh, mooy comme ak dawaat euh, mooy encre yi mooy fi nga xamante ne fa la xam-xam yëpp daje xam nga tey bu ma jëlee daa daa dafay ñuul daa dafay ñuul à peu près comme ni bon voilà donc <laughs> mais day nekk ci lu mel ni encrier voilà daa moom ci la ñuy bind mooy encre bi mooy encre bi nga xam ne ci la ñuy xalima bi xalima capp daa ji dégg mi ngi bind ci alluwa bi Euh, moo tax mu ne nuun wal qalami wa ma yasturun kon euh, ndax dafa dajale xam-xam yëpp daf lépp la dajale téye donc ci wàllu googu et que xam-xam bi nekk à travers yooyu loolu giit la boo xoolee moo tax nuun dafa ubbeeku rek mais tëjuwul et que tomb boobu noonu moom mooy indiquer tomb boobu en tant que maanaam comme tey buñu ci doon xalima gi di génne ci wàllu googu nag nga xam ne en tant que kon moom moo dajale xalima bi nga yow tey boo xoolee moo tax boo xoolee benn stylo nii bi da ngay gis daa ji day nekk ci biir gis nga ji day nekk ci biir kon xam-xam bi mi ngi ci biir léegi nag selon ki koy ki koy binduloo li mu nam moom lay bind et que moom lay exprimer en tant que xam-xam mu nekk nag ci borom subhaanahu wa ta'ala géej géej goo xamante ne du jeex Euh, loolu moom moo tax mu am ay wàll yu bëree bëri yoo xamante ne moom la amee bu ñu xoolee ci ni muy bindee le fait kon muy muy muy bind tamit di rëdd euh, foofu da ngay gis ne moo tax ñu naan ko alxalam moo tax ñu koy tuddee xalima et parce que à travers moom ci la mbind mi di amee ci la lépp di ame mooy sawal xalamu wa ma yasturun moo tax loolu moom la ñu tuddee Eh, alam boobu noonu loolu di xewe moom la ñu tuddee alamu tastir mooy alamu tastir maanaam mooy bind yasturuna dañuy bind et que borom subhaanahu wa taala ci namm na moom ci lay amee ci lay bindee lool te loolu noonu ba ci doomu aadama parce que mboolem adduna yi ñuy wax am na représentation ci doomu aadama mooy masalan tey eh, léeg-léeg ay idée wala ay xalaat di bind maanaam di bind mooy téere di bind benn téere ci sa xel nga gis muy ubbeeku ngay xalaat ñuy bind ce sont des c'est des récits c'est des écriture lañ mais mu des nag nga war a xam léegi kan moo nekk bi ordonné bind bi ak kan moo nekk di bind xalaat yooyu ci sa kan moo ko nekk di ko def volonté boobu di am mais ci sa bopp la ne yow loolu mooy taxaw taxawaayu ki nga xamante ne mooy ciy bind voilà moo tax mu am adduna bi tamit ci biti lu ñu ci alkitaabul bi nga xam koo bind ainsi euh, euh, ah, xalima euh, mais su fekkente ne tey bu ñu xoolee le fait que à travers ruux boobu ci la boroom subhaanahu wa ta'aala lu mu am et que esprit adduna bi esprit wu univers bi li ñu tuddee mën nañ ko tuddee maanaam comme li scientifique yi wax matière noire al maddatu sawda nga xamante ne gis nañ ni adduna bi yëpp am na benn énergie bu fi nekk wala benn mbir moo xam ne daf fi nekk boo xamante ne amul lu mu amul lumu mu ñàkk a nekk te moo relier mbir yëpp réalité mbir yëpp mais xamuñu lan la te mënuñu ko laal mënuñu ko identifier moo tax ñu tuddee ko matière noire donc en tant que loolu donc c'est-à-dire que c'est universel moom mooy ar ruuxul kulli donc looloo tax ñu tuddee ko ruux moo tax alquran ne wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrinaa maanaam alquran moom ci boppam la tuddee ruux te alquran boobu du dara lu dul réalité yeneen boobu sallallahu alayhi wasallam mu ne wa kadhalika awhaynaa ilayka mooy wax wax yu nañ ci yow ruuhan min amrinaa ruux boo xamante ne dafa jóge ci suñu aalamu aalamul amr bu ci moo tax mu nekk ar ruux tanazzalul malaa'ikatu war ruuxu fiha ruux parce que muy kilifa malaaka yëpp muy kilifa bépp entité boo xamante ne day day day nekk day ànd day day déggal borom subhaanahu moom di nekk ci boroom bi bëgg moom muy kilifa woon yawma yaqumu ruuxu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu rahmaanu wa qaala sawaaba ruux lay taxaw jour boobu kenn moo fa am baat mooy ruux yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak malaay mu ne malaa mala malaaka yëpp dañ def sàppe kenn du wax ba mu def ki borom bi subhaanahu wa ta'aala jox ndigal moom la borom bi subhaanahu wa di jox ndigal mooy ñëw ci kanamu arash su jootal borom subhaanahu wa ta'aala borom bi yenkewal ko ay sant yoo xamante ne xamul xamu ko nee na nii jamono ji man ko et que bu boobaa dañ naan ko qum ya Muhammad sal tu'ta washfa tushaffa comme xadis yi ni mu saxee ci xadis yu wér yi di wax ci xadisu shafaa jógal yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga laaj ñu jox la moo tax moom rek ko fay wax voilà te nga ràmmuloo ñu rab ñu rab ràmmul ñu la sawaba lu rek lay wax maanaam ordre ci moom lay jóge cet esprit là esprit bu mag boobu ah, mooy ruuxul Muhammad yi sallallahu ruux Euh, léegi euh, kon ci wàllu googu moom lañ ko ruux léegi nag bu ñu xoolee ni borom bi subhaanahu wa taala dafa yem ci mbir ci ci moom maanaam dafa établir hégémoniquement xam-xamam yëpp sa puissance lépp maanaam daf ko feeñal ci moom ruux boobu ci lañ ko tuddee al moo tax ruux boobu moom mooy al arshul majid al arshul majid voilà innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al mutahharun déet du boobu bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun majid fi lawhin al qur'an majid kon moom loolu moom mooy moo tax ci même saar bi ci la waxe zul arshil majid lima yurid moom mooy boroom arash bi nga xamante ne dafa tedd yaa ngi dégg ci tabe maanaam ndax majid mooy day day day exprimer tedd teraanga nooteel mais ak tabe aussi générosité kon te bëri luñ ko mën a bàkke ak luñ ko mën a kañe mooy kon euh, arsh kon moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ruuxam boobu mooy al ci wàllu googu ci lañ koy tuddee al arsh d'accord euh, mooy ñoo ko al arshul majid Euh, ndax fa'aalun limaa yurid lu neex rek lay def moom boroom subhaanahu wa ta'aala te lépp lu mu programmé xam-xam boobu muy ilmul euh, ilmul kitaab boobu te moom mooy euh, al arshul majid boobu moom mooy ruux boobu ruuxul kulli moo tax koy wax ruuxul kulli te moom mooy ad-durratul bayda yaa ngi dégg tur yi ngi dégg sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu ci programme bi mooy borom bi naru koo amal te sax borom bi dafa amal li mu maanaam dafa programmer ci moom limu li nara am li am li amagul ak li nara am ak amul nan la nara amee bu li narta am bu doon am nan la nara amee lépp la programmer ci moom te euh, moo tax ngay gis borom subhaanahu wa maanaam bu ne moo tax ngay gis nag tegtaliwul ne loolu rek a tax déedéet dafa bokk ci li tax lañ bëgg a wax maanaam kon moo tax nga gis borom subhaanahu di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko waqul rabbi zidni ilman waxal yow sama borom yokk ma xam-xam parce que yokk gim mu koy yokk xam-xam te du deñ di yokk xam-xam moom yonent bi sallallahu alayhi ci lay yokkoo maanaam ci lay nekke koo xamante ne daa iman day fii ci géeju nekk nekk borom subhaanahu wa ta'ala moo tax yenn saa du dañ di yéeg ci ay martaba ci ay maqaama di gën di fii ci géeju borom subhaanahu wa ndax day gën di yokk xam-xam saa ndax borom subhaanahu wa ta'ala waxu ko mukk te xam nga fan la ko ko ah. dani ko wala ta'jal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyi wa qul rabbi zidni ilma alquran biñ doon wax sànq mu bul yàkkamti lu jiitu wahyu bi di di mat maanaam mooy tout le temps réalité coranique yi dañuy révélé wu ci yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne ko woon fële laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bi inna alaynaa jam'ahu wa qur'aana bul yàkkamti di yëngal sa làmmiñ bu alxuraan di wàcc ci bul ko yàkkamte parce que ñun ñoo koy daje dajale ñun ñooy dajale xam-xam bi ba pare buñ ko dajalee ñu di ko feeñal en tant que xam-xam ci sa xol mooy jam'ahu ba pare wa qur'ana maanaam mooy dañ koy dajale en tant que xam-xam ci sa xol ci yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga dajale ko summa inna alayna bayana topp nag tekkantal gi la ñëw loolu tamit ñun yàlla ñoo koy def moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu mel def ko boppam boroom subhaanahu wa ta'ala moo ko def et xam-xamam boobu tout le temps borom bi daf koy dévoiler ay xam-xam ci alquran réalité coranique boobu nga xam ne du dara lu dul réalité du dara lu dul feeñ waayu borom subhaanahu wa ta'ala ci moom borom subhaanahu wa ci boppam moo feeñal boppam ci moom voilà euh, léegi bu fekkee le tamit mu dajale lépp information yëpp daje ci moom yenente bi sallallahu alayhi en tant réalité boobu noonu mooy aql bi ñuy wax léegi biñ doon wax ba tey ci euh, fan yi ci ci jotaay bi wees ak li ci lañ nekk di wax ni aql boobu Euh, ci wàllu euh, le fait que mu peeg lépp toutes les informations lépp loo xamante ne borom bi lu ko lu mu namm la muy alquranul majid boobu euh, borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi le fait que mu teg ko moo tax ñu ko al imaamul mubin al imaamul mubin moo tax mu kullu shay'in ahsaynaahu fii imaamin mubin amul dara lépp bépp biir borom bi ne dañ ko peeg ci imaamu mubin mooy imaam moom mooy ndey foofu imaam tekkiwul njiit de ndey lay tekki maanaam mooy la matrice de toute science évidente claire loolu lay tekki umul <laughs> umul voilà donc euh, voilà parce que moom moo jiitu lépp parce que ndey mooy jiitu doom ji voilà yeneen ci saa réalité boobu nga xam ne mooy jiitu lépp moom la alxuraan di wax foofu voilà dégg nga euh, léegi nag boroom subhaanahu wa ta'ala dafa feeñal ci moom turam bi ñuy wax an-nuur maanaam dafa feeñal ci moom turam bi ñuy wax an-nuur te moom mooy leer léegi bi mu feeñalee ci moom turam boobu ñuy wax an-nuur muy leer gi <laughs> sallallahu alayhi wa sallam nga bi mu feeñalee ci moom tur boobu <laughs> eh, moo tax nga gis en tant que nuun gis nga nuun boobu mooy mooy mooy day tamit turam boobu di am nuur muy leer gi eh, nga xam ne léegi Euh, ci la manifesté woo moom daal di feeñal lu ñu tuddee an euh, al lawhul mahfuz an mooy dañu an lawhul mahfuz moo tax ma ne bal huwa qur'anun makidun fii lawhil mahfuz ci lawhul mahfuz te al loolu mi ngi wax ci sóortul buruj xam nga al buruj moom al buxuur ñoo tolloo parce que buruj deux cent quarante et un mooy baxaru deux cent quarante et tam mooy mooy buruj voilà mooy albaxru alburuj ak albaxru ñoo tolloo mook maaliki yawmiddin ñoo tolloo te mooy facetu mooy facialu c'est-à-dire deux cent quarante et un cent quarante deux mooy miroir bi quoi cent quarante deux cent quarante deux mooy abdullahi mooy jaamu yàlla bi yent bi sallallahu alayhi réalité jaamu yàlla bi et jiit yooyu nag gis nga borom bi subhaanahu wa taala dafa daf ko mooy géeju nuun boobu yaa ngi dégg mu ne euh, walaw anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah bu fekkonte ne li ci suuf si yëpp ay garab lañ ñu def leen xalima law anna ma fil bahri ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal baxru géej yamudduhu ñu tibb ko sab'atu ahrumin ahru ah, abxurin juróom-ñaari géej parce que juróom-ñaari géej yooyu mooy mooy alquran bi nga xam ne mooy sourate Fatiha parce que sourate Fatiha juróom-ñaari géej yooyu la mooy juróom-ñaari aaya yi réalité coranique yëpp mi ngi ci as Fatiha et que muy juróom-ñaari melo yi voilà mooy ñu ñu um euh, Euh, im al al a'immatu sab'a mooy juróom-ñaari imaam yi mooy jëm juróom-ñaari njiit yi ñi njëkk ci tur loolu gisoon nañ ko kon juróom-ñaar yooyu borom sax ne bu doon ne dañ leen ñoom ñëpp dañ leen a tëbb indi leen mu ne maanaam fi daf kalimatullah borom buur yaa ay kàddoom bu jeex ay kàddoom moom mooy ay mbindeefam ay waaw yeneen taam yi. alayhi salaam xam-xam yi mu leen jox mais surtout fi nga xam ne fa lañ ko tibbee muy géej gu mag nga xam ne mooy géeju euh, loolu yëpp loolu moom moo tax euh, ci géeju googu nag ci la mboolem mbir yi mbindeef yi yëpp mboolem jëmm yi mboolem univers yi mboolem galaxie yi lépp yi sax yi saxul lépp foofu la ñuy tëbboo yëpp foofu la ñuy tëbboo Euh, te foofu da ngay gis euh, euh, borom bi subhaanahu wa taala maanaam buñ boo xoolee kii bi ruux boobu maanaam mooy ruux boobu nga xamante ne moom mooy al al aqlu maanaam soo xoolee dafa am ñetti téeméer juróom benn fukki euh, làmmiñ wala maanaam en tant que ruux bi nga xam ne day exprimer xam-xamu boroom subhaanahu wa mu am ñetti téeméer ak juróom benn fukki wàll yoo xamante ne euh, wàll googu maanaam mooy euh, ay ay ay ay volet yoo xamante ne e, yooyu ak ak ak ak ak ak ak ñetti téeméer ak juróom benn fukki bëñ yëpp nga xamante ne dañuy bind mboolem ndogal moo tax e, ñu am ñoom ñi moo tax seen volet yooyu ni ñu mel noonu ci juróom e, ci par ñetti téeméer ak juróom benn fukk yooyu loolu moom indi ñoom ñi ñu mujj nekk ay kii Euh, ñu mujj mel comme lan nan laa ko mën a exprimer maanaam borom subhaanahu wa ta'aala bi mu feeñalee ci ci turam bi an-nuur maanaam ñu ñu ñu mu mel ni maanaam lawhul lawhul mahfuz daal di wu daal di bind daal di wu léegi bindu ko nga xam ne nag moom la euh, lawhul euh, mahfuz bindu loolu moom mooy exactement exactement moom mooy li nga xam ne. moo tax lawhul mahfuz yor couleur bi mu yor mel ni mu mel léegi nag moo tax lawhul mahfuz ñu koy tuddee a nafsul kulli maanaam moom mooy kon reflet wu leer borom subhaanahu wa ta'aala ci a ruh moom moo wàcc moo tax ñu bind lawhul mahfuz muy beneen manifestation ci réalité mohammedienne bi mu daal di nekk li nga xamante ne moom mooy ar-ruhul kulli voilà mu an an nafsul kulli bokk an nafsul kulli mooy l'âme universelle moom la ñu tuddee l'âme universelle léegi Euh, l'âme universelle boobu euh, nga xamante ne euh, li ko indi kon moom mooy manifestation boobu noonu et trois cent soixante xam-xam yi nga xamante ne ay ci wàllu xam-xam mooy ay réflexion quoi réflexion ay wuju ay wàll ci xam-xam yi ci lañ jóge ak géej yi maanaam en tant que bi wax kàddu borom subhaanahu wa taala en tant aussi Euh, maanaam xalima parce que bëñu bëñ yi maanaam xam nga xalima day am ay bëñ en tant que trois cent soixante xalima yooyu bëñ yi bëñ indi xalima yi maanaam loolu noonu moom moo retracé moo bindu ci lawhul mahfuz et que lawhul mahfuz en soi du dara lu dul du du du reflet wu kon réalité boobu noonu mais ci beneen niveau mooy l'âme universelle maanaam kon aamu mbindeef bi yëpp univers univers bi yëpp existence bi yëpp moom mooy ambi kon loolu tamit beneen forme manifestation la mais foofu lañ koy tuddee tamit euh, ak zumurradul xadra zumurrad zumurradatul xadra maanaam zumurrada zumurrada moom mooy émeraude voilà verte réalité boobu la moom la ñuy wax tamit en tant que lawhul mahfuz euh, moom la ñuy wax euh, al yaqutatul hamra al yaqutatul hamra maanaam moom mooy euh, wurus wu xonk wa day nekk wurus mais wurus wu xonk yi lay doon et que déggee alquran di wax al arshul azim tamit bii la lawhul mahfuz bii la moom la foofu la xam-xamu manifestation lu ñu tuddee alquranul azim foofu la manifesté woon loolu moom moo tax alquran dañ kaa bind ci lawhul mahfuz et que mu am nu mu manifesté woo foofu ci lawhul mahfuz et que suratul fatiha tamit borom subhaanahu wa ta'ala tuddee ko alquranul azim parce que aql bi dafa dajale lépp parce que xam-xam bi dafa dajale lépp comme li ma la ko waxee léegi comme encre bi bu ci nekkee dara du feeñ léppay lëmu maanaam lépp day nekk dans une globalité sans détail sans précision mais bu ñu ko retracer ci biir alluwa bi ci lay commencé nekk lu ñuy bind moo tax mu ne ko wala xadd aataynaaka sab'an minal masaani gis nga mooy juróom-ñaar yi ñu doon jox nañ la juróom-ñaar yi juróom-ñaar yi nga xam ne dañ koy répété dafay dafay dafa moo juróom-ñaari yooyu juróom yooyu nga xamante ne mooy juróom-ñaari turu yàlla yi ak melo yi nga xam ne dañoo manifesté wu ci lépp feeñ juróom-ñaar yoy nga xam ne ñooy imam yu mag juróom-ñaar yooyu nag mooy sóoratul Fatiha mooy sóoratul Fatiha voilà moo tax te moom mooy alquranul azim tamit mooy alquran bu mag bi te loolu moom mooy lawhul mahfuz mooy alluwa bi ñu wattu loolu la ñuy wax alluwa bu ñu wattu mais gis trois cent soixante yi ñu doon wax léegi en tant que géej yi bu ñu ñëwee ak trois cent soixante nga xam ne xalima yi dafa am ay bëñ trois cent soixante yi en tant que aql d'accord Euh, yooyu <coughs> euh, et en tant que ruux mu nekk buxuuri mooy juróom-ñaari géej gi yooyu muy trois cent soixante géej en réalité yoo xam ne juróom-ñaari bu ñu répète bu ñu bindoo bu ñu ñëwee feeñ dañu nekk juróom-ñaar maanaam euh, dañuy répartir ci juróom-ñaari angle yu wute mais trois cent soixante la trois cent soixante yooyu nag ñoom ñoo indi rayon yi nga xam ne mooy nekk ci lawhul mahfuz parce que lawhul mahfuz moo tax ñu bëri dañoo foog ne dafa mel comme benn alluwa comme ñun ni ñuy faral di gisee alluwa yi mu rond mu mu mu mu carré wala mu rectangulaire wala yooyu déedéet lawhul mahfuz dafa rond et que 360 yi mooy 360 degrés yi 360 degrés yi et que degré bu nekk alluwa boppam la moo tax lawhul mahfuz 360 lawhul mahfuz min la la la la la la la la comporté waale ci biiram donc loolu moo ko indi loolu tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu doon expliquer naan am na 360 la mooy bi muy wax ci yaaqutat xaqaati bi ñu ko expliquer mi wax naan lawhul mahfuz ci boppam maanaam 360 lawhul mahfuz la composé loolu moom moo tax ko doon wax mooy 360 degré yi quoi. voilà et que trois cent soixante degrés yooyu benn bu ci nekk dafa am lu ci boroom subhaanahu wa ta'aala namm ci ay xeeti xam-xam ci ay mbir yoo xamante ne daf ko cee amal euh, léegi nag euh, le fait que euh, leer gi di reflété ci kaw alluwa bi maanaam mu nekk alluwa bi noonu loolu moom tax mu yor couleur boo xam ne léeg-léeg maanaam da ngay gis boo xoolee ci benn angle bi da ngay gis ne couleur bi mu yor dafa rouge moo tax ñu ne al-yaaqutatul xafra mais léeg-léeg nga xool gis ne couleur bi dafa verte en tant que parce que euh, maanaam moom kese dafa rouge mais le fait que mu am reflet wu euh, durratul bayda bi moom moo ko jox ak leer googu noonu moom moo ko jox couleur boo xamante ne boo xoolee da ngay gis ne dafa verte loolu nag moom moo indi euh, ñu naan ko az-zumurratul xadra voilà moo tax ñu naan ko az-zumurratul xadra voilà mais loolu moom voilà donc euh, <clears throat> moo tax léeg euh, su suufi yi suñuy wax an nafsul kulli xamal ne la waxul ci jub mooy l'âme universelle mais réalité yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam suñuy wax az-zumurratul xadra moom lañ ci jub suñuy wax al yaqutatul xamra moom lañ ci jub xamal tax Cheikh Ahmed Tidiane la bayal ñu ko al yaqutatul xamra voilà xam nga voilà mooy bee mooy le rubis vert ok bi mooy la hyacinthe rouge voilà bii mooy la hyacinthe rouge parce que le rubis vert maanaam al zumuradatul xadra kooku mooy l'émeraude mën nañ ko tuddee l'émeraude aussi en fait réalité yenent bi la sallallahu en tant que yenent bi mais bu ñu ko xoolee en tant que réalité Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ak incarnation li nga xam ne moom la ñuy wax al ulumul muhammadiyya les sciences muhammadiennes et que daf ko incarner de manière parfaite loolu ci lañ koy waxee al yaqutatul hamra moo tax nga gis ñu koy wax tamit a anqa u maghrib parce que anqa bi moom mooy picc moom nga xamante ne day xonk day tàkk voilà loolu moom moo tax nga xam ne day xonk moom yooyu yëpp ci angle boobu lañ leen moo tax ñu ko réalité boobu la voilà euh, léegi kon aliwa aliwa euh, boobu maanaam lawhul mahfuz uki boobu mooy lawhul mahfuz boobu euh, moom tamit borom subhaanahu en tant que comme xam-xam bi nekk ci xalima bi borom bi lu mu nar a nam daf koy bind da koy bind ci lawhul mahfuz bi moo tax borom subhaanahu wa ta'ala daan ne bal huwa qur'aanun majiidun fii lawhin mahfuuz ba pare daal di wax ne loolu wa tafsilan li kulli shay'in ne lépp daf ko ci tàqale lépp voilà ne alquran dafa nekk loo xam ne tafsilan li kulli shay'in la dafa tàqale lépp dafa xam nga ci ak ma farratna fil kitaabi min shay'in bàyyi wuñ ci téere ci dara xam nga euh, alquran tey boo koy lire Euh, effectivement solo sa niveau xam-xam yi dañuy dévoiler wu ci yow mais détails yu mbir mën nga ko bañ a xam voilà par exemple comme que Alxuraan nee na dara a ngi ci amul lenn lu mu mais ñun ñëpp xam nañ ne solo ñun déjà ne serait-ce que ñun nii rek à notre niveau ñun ñii rek ku nekk buy lire Alxuraan xam-xam yam cey jële bokkut ak sa moroom ne serait-ce que ci niveau mais ci intensité ci dayoo ci màggaay et cetera ak ci différenciation maanaam ci bëriwaay wala tuutiwaay mais même borom xam-xam yi màgg màgg màgg xam nañ ne par exemple tey euh, tey par exemple xam borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee ulama uzahir bon dañ leen fi tuddee noonu même bu fekkente ne euh, expression la boo xamante ne mën nañ ko controverser mais dañ koy wax rek juste pour wax borom xam yi nga xam ne. zahiru alquran ak zahiru sunna xam nañ ko xam nañ par exemple xam-xam yi ci découlé wu moom mooy ay fiqh ay usul euh, ilmul kalam aqida et cetera ak yeneen ak yeneen xam-xam yi ci nekk ñu leen tuddee ulama u zahir ilmul hadith et cetera yooyu voilà ñooñu tey par exemple am na réalité yu bari par exemple yii day bokk ci li nga xamante ne du à la limite hérésie lañ koy xaw a jàpp pour ñoom da ngay wax lu la neex kese quoi yow waxu fi dara euh, yàlla tere tey <laughs> nga dem ci beneen niveau bu gën a kawe tuuti ni ñooñu par exemple xam nañ ne alxuraan bi mi ngi nii mais ñoom gisuñu lépp li te leer na leen ni xam-xam yi nga xamante ne tey tey par exemple boo leen bëggoon a génneloo yenn xam-xam rek ne serait-ce que xam-xam yu feeñ yu zahiri yi nga xam ne nitu adduna yi dañ koy toppatoo comme par exemple psychologie sociologie rek dañuy am problème mu génne ko ci am na ñu bari ñoo xamante ne loolu rek waxuma la ay xam-xam yu ko diir mais loolu rek ay psychologie ay sociologie ay lan gestion voilà économie xeetu voilà management yooyu rek dañuy am jafe-jafe génne ko ci alxuraan te pourtant alxuraan nee na bàyyiwuñ ci dara lépp ngi ci biir parce que alxuraan euh, reflet wu maanaam ñun bi ñuy jàng maanaam parce que loolu yëpp alxuraan selon ay niveau dafa am ay wàccuwaay ak ay feeñuwaay et que ñun buñ koy jàng ñu bari ci ñun amuñu capacité wu dem au delà de la lettre et et et ak sens bi nga xamante ne euh, maanaaw bi nga xamante ne euh, mooy maanaa yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën a yi gën a yi gën a immédiat voilà yi gën a yi nga xam ne booy booy booy jàng rek loolu ngay gën a gaaw a gis yi gën a immédiat et que maanaa yi gën a xóot ñoom non seulement duñ dem au-delà mais à la limite dañuy am benn genre répulsion ci xeetu maanaa mais tout est lié nekk noonu kese lépp am lien leneen lépp la préciser lépp la leeral xam ba nga bañ ko xam rek mais alxuraan lépp la leeral voilà voilà wa tafsil al kitaab yi laa rayba min rabbil alamin dafa leeral li nga xam ne moom moo nekk ci téere bi te loolu sikk nekku ci te ne min rabbil alamin ci borom bindee fi la jóge voilà donc borom subhaanahu wa taala euh, la amale euh, noonu noonu noonu noonu te lépp la ci la ci def moom moo tax lawhul mahfuz nag mooy place naan tanzilul kitab maanaam naan tanzilul kitab mu ne xaami tanzilun min arrahmanir rahim ak naan tanzilul kitab min allahil azizil alim ainsi de suite yooyu moom mooy mooy place am mooy ci euh, lawhul kon wàcc googu nga xamante ne ci la borom subhaanahu wa ta'ala eh ci la ko ci ci la ko wàcce moo tax borom subhaanahu wa ta'aala dafa jox ndigal xalima gi ci mu bind ci lawhul mahfuz boobu lépp li nga xamante ne moom la bëgg moom la nam moom lay dogal moom la nar a dogal et cetera gis nga rab mooy zul arshil majid fa'aalun lima yurid moo tax ci jeexital mu ne bal huwa qur'aanul majid fii lawhul mahfuz parce que alqur'aanul majid la mooy xalima bi fii lawhul mahfuz mooy bind ci lawhul mahfuz bi nga xam ne moom mooy an-nafsul kulli te moom mooy al arshul azim mooy al arshul azim te moom mooy moom place boobu mooy place su alquranul azim voilà dégg nga euh, foofu nag am na euh, ay malaika yoo xamante ne ay ruux yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala daf leen a amal tamit foofu ci li nga xamante ne moom mooy euh, addunay jalal ak jamal ak yi nga xam ne moom mooy al azama fi mu foofu la la mawdu al yoo xamante ne loolu moom moo tax foofu tamit ay ruux lañ yoo xamante ne ay ruwaat bu xayyama lañ ñooñu dañoo bokk ci yenn xeetu malaaka yi ñu tuddee karu karu bi yu yuuna yi voilà nga xamante ne dañoo seey ci di jàmmarloog borom subhaanahu wa taala ak taaram amul benn moment lu dul boo xamante ne seen xel dana dellu ci seen bopp ci seen jëmmi bopp rek déedéet ñoom tout le temps foo leen fekk euh, ñoom ci ci ci buur yàlla rek lañ moo tax ñooñu nag maxama bi ñu nekkee noonu foofu loolu moom mooy martabay euh, afraad yi voilà voilà foofu mooy martabay afraad yi lu tax martabay afraad yi nekk foofu parce que ki leen jur moom ci boppam moom mooy représentation wu ummul kitab boobu Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu parce que moom mooy um parce que ju nga kitab de seetlu ko mooy quatre cent quatre-vingt-quinze mooy tamit at Tidiane mooy tamit at-Tidjânî mooy la manifestation donc de ce de cette matrice du livre moo tax sourate Fatiha ci boppam ñu koy tuddee ummul kitab dafa bokk ci turam yi ummul kitab voilà affaire bu garaaw la gis nga euh, mais moom moom moo leen di nen moo leen di bëf moo tax ci biir le fait que mu leen di nen te di leen bëf te moom kenn la di cappaacul tamit. ñu koy tuddee anqa ul maghrib wala anqa ul maghrib mooy fiktum xëkkantaan boobu nga xamante ne ah moom mooy mooy mel kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy sox mooy jant buy sox gis mel day xonk et cetera voilà et que ci sowu jant la nekk muy le phénix rarissime déjà Mugrib dafa tumuranke moo tax ñaan ko Mugrib voilà parce que kenn kese la et chaque cinq cents lay am kenn benn picc picc en cas benn yoon rek lay ñëw chaque cinq cents ans boobu et que euh, du am frère du am ki te saa yu bëfee maanaam bu bëfee bay nen bu bu leen bëfee ba pare ci lay frotter wu lakk boppam maam lak et euh, nen bi ci lay toje anqa bu bees bu juddu wataan naan le phénix renaît toujours de ses cendres parce que loolu la et chaque cinq cents ans lay am mais euh, loolu la réalité loolu mi ngi amee ci jëmmi Seydi Ahmed Tidiane ci ruuxu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu muy bëf yi nga xam ne ñoom ñooy afraad yi voilà voilà fàtte naa sax nan laa ko doon kiiwee ci anka maghrib ci kiiwee xasida bi ma ko jagleeloon moom ci ci dimension wu anka boobu am na benn xasida bu ma ci bindoon yaakaar madhuma anka al maghrib voilà euh, al muqimu ashuhu fi ala la woon mais euh, kon ñoom moo tax seen xol afraad yi loolu moom tax seen xol mel noonu Euh, nga xamante ne euh, yàlla rek moom moo ci nekk ñoom euh, du dañu dañoo dugg ci ci ci ci ci ñoom dañoo génn sax ci dimension wu fu leen xutbu bi di yilife ak yu mel noonu ñoom bokkuñu ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax asxaabul yamin ak asxaabul shimal ñoom as-sabiquna lañ as-sabiquna as-sabiquna ulaa'ikal muqarrabuna ñoom ñooy ñi jege yàlla borom subhaanahu wa ta'aala daf leen indi ci maqaamul qurba maanaam ñu bokk ñi nga xam ne ñoom dañoo jege yàlla borom bi moo tax mu ne sullatun minal awwalina wa qalilun minal ñu bari ci ñu njëkk mais ñu mujj ñi ñu néew a néew lañ ci ci ñu mujj ñi euh, loolu euh, moom moo tax euh, bu ñu xamee loolu dañuy comprendre que ni lawhul mahfuz boobu maanaam ni mu mel en tant que ilmul kitab en tant que ummul kitab day recevoir ilmul kitab mooy xam-xamu téere bi et que xalima buy bind ki alluwa bi xam nga ni muy sottee soo day sotti daawam mais bu koy bind daf koy sotti di ko di joxe ay information des informations lay génne gis nga ah, euh, voilà mooy big booy bind ci feuille da ngay gis c'est des informations qui sont en d'être euh, transcrites voilà d'être copiées noonu nag la euh, ndax xel mi ndax xam-xam bi nga xam ne moom moo ko moom la la la contenir et que alluwa bi en soi pare woon na pour mën a recevoir toute forme de dimension de science xam-xam yi seen xeet yëpp alluwa bi pare woon na xam nga lan la doon xaar mooy daaji rëddu ci pour mën a différencier dissocier xeetu xam-xam yi moo tax foofu ci alluwa boobu ci la tafsil laat yi amee ci la teqantal yi amee ci la détails yi amee et ci la information yi amee ci la leer na lu ci nekk précisé par rapport ak leneen loolu day taxaw taxawaayu moo tax alluwa bi day taxaw taxawaay moo tax ha comme le sexe masculin le sexe féminin maanaam moo tax forme boobu la yor d'ailleurs comme rond boobu noonu la mel noonu la mel comme ni ñu bindee ha et alif bi moom mooy comme le sexe masculin nga xamante ne moom maanaam moom mooy boo xoolee kon euh, lawhul mahfuz ni mu mel par rapport ak ak alqalam al mahfuz dañ koy wax alqalamul mahfuz sax dañ koy wax alqalamul awwal a'la alqalamul awwal et cetera réalité yooyu yëpp da ngay gis maanaam koy bindee euh, mooy moom lawhul mahfuz day taxaw taxawaayu soxna Hawa maam Hawa asma ni mu meloon ak Seydina Adama alayhi salaam voilà léegi nag moom dañ koy wax naf nafs al nafsul kulli l'âme universelle parce que lu tax parce que dafa jóge ci nafasur rahman buur yàlla subhaanahu wa ta'aala aji fees del yërmande moom moo wol voilà maanaam ci wolam ci la jóge voilà voilà euh, loolu moom moo tax euh, euh, ñu ñu ñu tuddee ko noonu et kon ins maanaam inspiration divine boobu voilà le souffle divin plutôt le tout miséricordieux souffle voilà ci la lépp voilà ci la ci la ci lañ bindee lépp et que lépp lu nekk ci aqal awal bi maanaam dafay daf daf ci daf ci daf ci daf daf ci daal di feeñe euh, kon yii moom mooy yi nga xamante ne euh, moom la ñu bëggoon a leeral ci li nga xamante ne moom mooy am euh, ci wàllu ci ci ci wàllu boobu noonu mooy ci li nga xamante ne moom mooy al al nafsul kulli boobu ak alaqulaaw loolu lawhul mahfuz bi et cetera et dafa am partie yi nga xamante ne moom ci lawhul mahfuz ci boppam dafa am partie bu ñu tuddee umul kitab parce que lawhul mahfuz dafa am yi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala ci la indee wàccee dogal yi ci la bindee lépp parce que lépp dafa dënk buñ ci lawhul dafa am partie bi nga xamante ne en réalité ah dafa am. Euh, euh, nan laa ko mën a Euh, maanaam mémoire vive la ak beneen boo xam ne mémoire morte la maanaam comme bu dee langage euh, informatique bi mais c'est-à-dire dafa am partie bi nga xamante ne loolu loo ci enregistré bi loolu du deñ bu mën a changer mu am partie bi nga xamante ne luñ ci enregistré luñ ci bind luñ ci def loolu mën nañ ko soppiwaat mën nañ ko effacé waat soppiwaat ko tant que mais tant que mi euh, en tout cas lii sax après mooy li nga xam ne moo conforme ak li nekk ci beneen partie bi nga xam ne moom du soppeeku partie boobu nga xam ne du soppeeku te ci la information yëpp nekk te moom du soppeeku jamais ci mémoire bi loolu la ñu tuddee umul kitab mooy ndey ji téere ji et beneen yeneen yi ci des nag ci lawhul mahfuz yooyu moom mën nañ soppi di ci nekk moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala ne yamhullahu ma yashaa'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mooy far lu ko neex ci li mu dogal ba pare mooy saxal lu ko neex ci ne lii moom c'est fini dogal nañ ko te dootuñu soppe yàlla dootu ko soppeeti yeneen yi par exemple nit ki mën naa am lu mu def jëf ju baax ñu soppi ko wala mu def jëf ju bon ñu soppi ko wala mu ñaan yàlla soppi ko ainsi de suite parce que ndogal la mais dañ ko bindoon ci beneen partie bi yooyu borom bi mën na koo soppi mais be maanaam mais yeneen yi nam na ne moom du ko soppi mooy li nekk ci umul kitab mooy ci ndey ji téeri mooy li nekk ci euh, nday ji téere ji euh, le fait que euh, bépp kon kon maanaam kon kon il faut que ñu comprendre tamit aspect boobu ci li nga xam ne moom mooy lawhul mahfuz te moom la ñuy wax al arshul azim moom alquran suy wax al arshul azim loolu la ci jublu et que suy wax alquranul azim haqa'iq yi nekk ci lawhul mahfuz la ci jublu donc loolu tamit il faut que comprendre ko ci Euh, dimension boobu euh, léegi nag euh, xam nga loolu dafa jur pënd maanaam laa xama fuus boobu dafa jur benn lu ñu tuddee benn pënd moom lañ naan xabaa mooy mooy genre buñ ko mënoon traduire dañ naan ko parce que le fait que Euh, lumière bi maanaam pour borom subhaanahu wa ci turam bi ñuy wax leer mu feeñal ko ci lo ci aql mu indi ko loolu dafa tax maanaam et ñu bind ci mbir yi loolu moom moo tax mu jur benn genre pënd quoi et que pënd boobu nag euh, moom moom moo fi nekk laata bépp jëmm bu mën a am voilà bépp jëmm bu bu bu bu bu mën a am te jëmm boo gisee jëmm ju day am maanaam lu mu meloo et cetera tout ça et que euh, pënd boobu nag nga xamante ne ci la borom subhanahu wa après avant lu ñu tudde al huyulaal kulli wala al huyulal kulli maanaam huyuli wala wala ñu naan huyulul kulli moom laa doon wax ci euh, kii bi beneen xasida bi huyulul kulli maddate kulli shay'in wa majma'u abhurin naylul tira'i kii naylul marami yaakaar naa noonu laa ko waxe woon ci benn mimie bi naka la tuddati sax boobu tamit ci fay kii al euh, faydul hubbi wal hayamaan fii euh, haykal fii ma si haykalil Qur'an voilà ki nga xam ne moom mooy njéegitu Alquran mooy structure coranique yenente bi sallallahu alayhi wasallam voilà benn xasida bu moo bindoon ci moom euh, tuddee ko noonu quoi foofu mooy ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne moom la mooy haykal maanaam parce que haykal boobu mooy huyulil kulli mooy li nga xamante ne huyula eh, mooy lan xam nga mooy huyula mooy loo xamante ne différencier wul lenn par rapport mooy la matière originelle bi nga xamante ne amul lenn lu mu différencier par rapport ak leneen loolu la tekki loolu mooy huyula huyula boobu nag eh, nga xamante ne ci la lépp amee d'accord eh, mais sans mu am différenciation ci lii lan la ak lii lan lay doonati comme tey borom subhaanahu wa ta'aala amal na ko ci biir doomu aadama moom la ñuy tuddee ci doomu aadama euh, kii euh, cellule souche cellule souche maanaam nga xam ne cellule mën na transformer wu nekk n'importe quelle de cellule xam nga dafa am cellule yoo xamante ne day nekk maanaam boo ko xoolee loxo rek la mën a ne mu am cellule yoo xamante ne bët rek la mën a ne mu am cellule yoo xamante ne yuur rek la mën a nekk maanaam buy buy màgg mais nag dafa am lu ñu tuddee cellule souche mooy yi nga xamante ne ñoom euh, ñooy ñooy transformé wu mën mën mën a mën mën a nekk lu ne maanaam mën a màgg di nekk lu nekk voilà mën a nekk bët mën a nekk nopp mën a nekk làmmiñ mën a nekk tànk mën a nekk loxo mën a nekk ainsi de suite maanaam loolu mooy cellule souche yi ci doomu aadama loolu nag euh, bu doon cellule souche existence bi dañ naan mooy mooy loolu xuyulul mooy xabaa boobu le borom subhaanahu wa ta'aala kon gis nga lawhul mahfuuz moo reflété wu maanaam moom mu moom mu am pënd boobu euh, moom moo tax ci la euh, lépp di mën a jëlee forme et que euh, tax lu nekk ci lawhul mahfuz moom la borom bi di amal mu exister loolu borom central lu mu bindul ci lawhul mahfuz loolu borom bi mooy nambu ko exister ko amal ndogal yi ci lawhul mahfuz lañ ko bind lép lu borom central nar a dogal daf ko bind bindu lu na ko xalima bi bu bind ko ci lawhul mahfuz sinon du sinon sinon loolu mooy naruta am et que loolu nag ci la euh, euh, euh, loolu moom moo tax nga gis mu am lu ñu tuddee tabi'atul basita mooy nature simple mooy la nature non composée nga xam ne lépp dafa am mais composé wul ci dara mais loolu ci huyu laa gi la amee et que foofu nag adduna boobu moom moo tudd alamul ama maanaam foofu dañ koy wax alamul ama maanaam mooy adduna bi nga xamante ne lépp lëndëm lépp lépp lëmu lépp euh, nëbbu loolu nag bokkut ak ama bi nga xam ne lañ naan ci la borom subhaanahu wa ta'aala nekkoon laataa dara di xew déedéet moo tax arsh foofu noonu arshul ama boobu moom la ñu tuddee al arsh moom mooy juróom-benneelu arsh bi maanaam xam nga arsh juróom lañ mais juróom bi boobu la parce que boobu buñ ko sax comptabiliser mais en réalité foofu loolu moom mooy def jonction foofu maanaam moo def jonction entre li nga xamante ne moom mooy euh, arash bi nga xamante ne euh, euh, mooy arash bi nga xamante ne moom mooy al arshul azim ak li nga xamante ne moom la ñu tuddee al arshur rahmani voilà parce que arash bu njëkk bi en réalité te boobu jotuñu ko tudd je pense parce que tudd nañ arsh bi nga xamante ne moom mooy arachu archul azim bi tudd nañ ko ak archul majid maanaam te moom mooy al awal maanaam al aqlul awal moom mooy al al al archul majid mais te moom mooy li nga xamante ne moom moo ëmb li nga xam ne moom mooy unsur al unsur al unsur bi li naan en réalité am na beneen arsh bi nga xamante ne moom li gën kaw maanaam ci al unsurul azam maanaam moom la moom la làmboo parce que al unsur al aqlul la ci al unsurul azam mais al unsurul azam moom ci boppam maanaam li nga xamante ne moom mooy moom en soi ak mu foofu la beneen arsh existé boobu arsh moom la ñu tuddee arshul hayaat ak arshul huwiyya dañ naan ko arshul huwiyya dañ koy wax tamit arshul mashia maanaam arsh boobu mooy arshu dund bi bi alquran naan we uh, bi mu naan uh, wakaana arshuhu alal ma'i wakaana nekkoon na arshuhu arshu haa boobu yàlla en tant que huwa alal ma'i maanaam ci kaw ndox moo tax ñu naan ko arshul ma'i tamit arshul ma'i mooy arshu ndox mi ak tamit ñu naan ko arshul hayat ndax alquran naan wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin dañoo def ci ndox ndox lañ jël mu nekk cosaanu bépp mbir boo xam ne day dund parce que lépp li nga xam ne day dund y compris donc al arwaaxul muhayyama yi nga xam ne dañuy dund mooy ñu yàlla njëkk amal ñoom ci ara ci ci ci ci ndox moomu la ñu dundee ci ndox moomu la ñu amee ndox moomu nag bokkul ak ñun ndox mi ñuy naan loolu tamit il mu leer xattaa ba bokkul sax ak ndox bi nga xamante ne moom moo génnee ci lu ñu tuddee ak tabi'atul basita bi nga xamante ne moom moo indi mooy la nature non composée bi nga xamante ne moom moo jur mooy nature simple bi nga xam ne moom moo jur euh, ñeenti éléments yi lu ñu tudde al anasir al arba'a ba tey bokkut parce que boobu noonu yooyu noonu yu mujj yi ñoom ci kaw fi ñu ne moom mooy ci kaw euh, huyulaa maanaam ci suufu huyulaa bi lañ ne bi moom mooy li nga xamante ne moom moo leen amal tey. Euh, bu ma bëggee résumé ah dama dafa am euh, arsh bi nga xam ne moom mooy arshul huwiyya moom moo boobu borom subhaanahu wa ta'aala koy amal ma à al unsurul azam mooy arshul huwiyya bi mooy ma bi moom la borom subhaanahu wa ta'aala amalee lépp voilà xuliqa mim maa'in daafiq voilà dañ ko bindee mim maa'in xam nga mim maa'in 132 la te moom mooy mooy mooy mooy mooy qalbu tamit mooy xol parce que alquran xol xolu xolu xolu alquran mooy qalbul muhammadi le cœur muhammadien mooy tamit moom parce que moo dajale ruux bi ak bakkan bi yooyu yëpp xol bee ko dajale moom mooy al aqlul euh, kii ndax muhammad ci boppam xam nga 92 la mais comme mim bi dañ koo shadda donc day mel ni ñaari mim ñoo fa ne maanaam parce que 92 plus 40 euh, mooy joxe 132 boobu mooy mim maa in voilà. muy wax ken doomu aadama dañ ko bind min maa in daafiqi ci ndox muy jañu mais doomu aadama bii muy wax fii aussi bien doomu aadama de manière générale maanaam à l'état parce que waxoon naa ne la lépp lu am ci réalité yéle rek am na à am borom santawa daf ko manifestel ci doomu aadama tamit mais maanaam kon doomu aadama ci ndox moomu di jañu ci lañ ko bindee man ni yu boobu noonu naka noonu soo xoolee euh, ci tamit ci loolu lañ ko bindee euh, maanaam maanaam maanaam maanaam mooy ndox moomu mooy Muhammad tamit mooy mooy réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que moom mooy cent mooy mooy mim maa in mim maa in loolu lay tekk parce que maa mooy 42 te d'ailleurs saar bi nga xam ne moom mooy sourate 42 boobu loolu tamit c'est pas pour rien mu nekk saar boobu sourate 42 mooy sourate Shura parce que saar boobu rek nga gis mu am parce que xam nga xaamim yi ñeent set lañ juróom-ñaar lañ muy junju juróom-ñaari géej yooyu mais en réalité dafa am benn ci xaamim bu am benn spécificité bu yéeme mooy dafa dafa am xaamim ayn siin qaaf ba pare daal di ko kazaalika yuuhii ilayka wa ilaa allaziina min qablika allaahul aziizul hakiim gis nga lii lañ la wax yi parce que réalité bu yéeme wallahu alam mais ci dimension boobu ci la yenent bi sallallahu alayhi wasallam feeñale boppam ci kanamu mboolem yenent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax mu wax ko lool te dimension boobu noonu boo xoolee mooy la dimension inférieure de sur cette dimension là ci la feeñale yenent yi alayhi mais la dimension supérieure mooy ahmadiyya gi moo tax nga gis saar boobu nekk cinquante trois su cinquante trois aaya cinquante trois saar boobu boo seetloo ci suuf bi muy huwa onzième aaya bi ci la waxee ne ci yàlla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul aay boobu la ko saar boobu la ko wax nga onze mooy huwa muy dellu si ci liñ doon wax mooy arsul huwiyya gi huwa di dellu ci huwa bi te arsu huu boobu huu bu huwa alal maa yi yàlla mooy gis nga aaya moom mooy aaya bi gën a bi gën a symboliser tawhid ci mboolem aaya alquran te mooy aaya bi nga xam ne moo synthétiser tawhid de fond en comble laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir voilà ci mboolem anam gi tanzih bi ak tashbih yëpp la indaale lépp euh, li aju ci aaya bi waxtaanoon nañ ci ci jotaay yële weesu même ci même buntu bi pour wax ne boroom subhanahu wa amul lenn lu ko te su maanaam munuñu ko melalee dara parce que il est imperceptible dafa nekk koo xam ne di leen inaccessible feeñu waayam boobu ci dimension boobu mi ngi ko defee ci réalité boobu voilà nga gis kon xaaf bi mooy comme xalb bi mooy 132 bi nga xam ne ci la bindee lépp bi di indiquer réalité wu nit ku mat ki ak 360 degré yi nga xamante ne ci la géej googu di sotteekoo mu ndax siin 360 la et que siin en fait benn tur la ci turu Ash-Shams jant bi parce que day éclipse lépp moo tax jant bi su nekkee yeneen leer yëpp dañuy fàddu biddiw yëpp dañuy dëñ même weer wi du feeñ parce que ahadiyatu zaati lay junj nekk nekk borom sax nekk kenn cappaaculi ba pare dajale lépp leer gi nga xamante ne moo tax loolu lay lay lay exprimer ayin bi di junj ansurul azam boobu ci xaamim réalité wu borom subhaanahu wa muy alxaqu feeñal gi boppam ci jëmm gi nga xamante ne mooy jëmm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que ayin bi di dellu siwaat aussi en même temps ci xam-xam bi nga xam ne mooy al ilmu ak al aqlul awwal ak siin bi di dellu ci salaam mooy salaam muy mucc gi nga gis moo tax xolu yaasin mooy salaamun qawlan min rabbir rahim saar aaya boobu moom mooy xolu sóoratu yaasin te yaasin mooy xolu alquran siin boobu di dellu ci loolu salaamun ça xaaf euh, euh, euh, bi di dellu ci donc alqalbul muhammadi le cœur mohammédien voilà al ilmul muhammadi di al aqlul awwal al ilmul ilmul kitab ak sim et cetera loolu toutes ces dimensions là ñu koy exprimer ci ci saar bu garaaw la bon saaru alxuraan bien sûr noonu lañ mel mais en tout cas maanaam pour nga am aspect ci ci wàllu boobu voilà te boo xoolee juste après ça foofu noonu ci la ñu wax ne shara'a lakum min na diini ma wasa bihi Nuuhan wa ma awhaynaa ilayka wa ma wasaynaa bihi Ibraahiima wa Muusaa wa Iisaa an aqiimu ad-diina wa laa tatafarraqu fiihi voilà ci saar boobu la ko waxee que quoi comme quoi yaakaar naa bi ñuy gis ash-shar'u leeraloon nañ ci wàllu boobu ak aaya boobu mooy sharia bi koy gis si si bi ñuy tàmbali di wax ci bun maanaam chapitre boobu ash-shar'u euh, mooy ñaari chapitre avant chapitre bi voilà wol voilà su ma juumul loolu la ñaari chapitre chapitre bi ash-shar'u voilà donc cette dimension là euh, moom ñu ko doon ñu ko ci doon leeral ci ci ci ci ci wàllu boobu kon arsul huwiyya gi donc il faut ñu ko moom mooy mu naan wa kaana arsu alama et cetera léegi mu am kon après al arsul majid mooy aqul awwal après mu am al arsul azim mooy lawhul mahfuz léegi nag mu am al arsul rahmaani al arsul rahmaaniyya arshur rahmaani wala dañu wax al arshur rahmaani mooy arash bi nga xamante ne moom la wax naan euh, euh, summa stawa ala al ak ar ak ar rahmaanu ala al nga xamante ne à partir de huyulal kulli googu moom moo ëmb yeneen yi ci maanaam toute la nature foofu la amee parce que moom à partir de moom loolu moom mooy al jismul kulli mooy li ñu tuddee al jismul kulli le corps universel voilà mooy le corps universel voilà loolu moom moo tax euh, maanaam nga gis dimension yi nga xam ne ñoom ñoo perceptible ñoo mën a am ci aqlu xel bi ak ci nafs bi maanaam mooy lawhul mahfuz al kitab yooyu yëpp dimension yooyu yëpp dañoo manifesté wu ci arash boobu moo tax nga gis euh, mu mu manifesté wu foofu ci mais aussi loolu moom moo tax ngay seetlu ne Euh, moo tax jismu mooy comme yaram yaram da ngay gis day ëmbaale xol day ëmbaale bakkan day ëmbaale ruux mais day fekk ne ñu mën ko euh, maanaam mais mooy côté perceptible bi lay rek lay lay ëmb côté bu imperceptible bi moom moo gën a kawe yaram quand même voilà loolu moom moo tax mu am beneen arash nag bi nga xam ne moom la wax ne wa kaana loolu tax alxuraan buy wax kon zul arshil majid donc c'est parce que benn benn mbir lay wax buy wax léegi xam ngeen lu tax mu koy wax bu waxee arshul azim xam ngeen lu tax mu koy wax léegi bu nee rafi'ud darajati zul arsh zul arsh saa wax leneen voilà mooy arsh bu mag bi ba tey moom mooy wakaana arshuhu alal ma'i mooy arshu boobu bu mag bi voilà et que euh, boobu noonu moo ëmbaale dimension arsh yi ci def yëpp moo tax al arsh day dundu toutes les dimensions moo tax bu kefe bokkut ak alquranul azim alquranul karim alquran yëpp bokkul parce que benn bu ci nekk dafa tolloog arsh boppam ba mu def alquranul xakim bi nga xamante ne moom amul arsh bu ñu tuddee al arshul xakim boobu amul boobu moom amul euh, kon euh, loolu bu fekkente ne tamit loolu kon gis nañ ko à partir de moment boobu dañuy gis kon arsh boobu nga xamante ne moom lay wax ne moom mooy arshur rahman euh, foofu loolu nga gis ne moom moo teqale à partir de de de de de foofu ci la jëmm yi amee maanaam euh, voilà et que arsh boobu da ngay gis ne cosaanu cosaanam kon maanaam njoolaayam ci alaakalu la ko jëlee alaakalul awal cosaanu yaatuwaayam mi ngi ko jëlee ci an nafsul kulli bi nga xamante ne moom mooy lawhul mahfuz nga. maanaam comme jëmm rek ni muy amee bakkan ak xel nekk ci et cetera dégg nga maanaam ak ruux et que euh, xuutaayam nag mi ngi ko jëlee ci euh, li ko dalee ci euh, lawhul mahfuz maanaam fi mu tàmbalee comme que dafa rond ba ci ba ci point central bi voilà donc yii moom mooy ñetti réalité yi nga xamante ne ñoom mënuñoo ñàkk ci jëmm moo tax arash nekk jëmm ji nga xam ne moo englobé univers bi yëpp moo englobé existence bi yëpp moo englobé galaxie yëpp moo englobé euh, lépp lépp la englobé même euh, buruj ji non wa buruj parce que buruj yooyu dinañ ci ñëw incha nga xamante ne douze la yooyu yëpp ci rono arash lañ nekk d'ailleurs ci ronu sax kursi yu lañ nekk voilà parce que lu tax que lépp moom moom moo leen euh, moom moo leen moom moo am euh, ci arash bi ci la yemmoowee ci turam bi nga xam ne moom mooy ar mais yemmoo bi nga xam ne moo yelloo nag ci màggaayam ak kawewaayam ci loo xam te ne amul naka ak fan ak ana ak et comme ni xam te ne noonu lañ ko noonu lañ ko gise woon kon euh, yemmoo googu nag ci li ma la doon wax sànq eh, ci ne al huyula foofu dafa am mooy juróom-benneeloo eh, arash bi léegi ginnaaw gi ci la beneen bi ci def nga xamante ne ci la tabiatul basita amee mooy mooy la nature ah ci la amee mooy nature simple bi foofu la borom subhaanahu wa ta'aala yemmoowee bi nga xamante ne moom mooy arshur rahmaani mooy arash bi nga xamante ne moom la ñu al arshur rahmaani te que huyula boobu nag moom mooy géej googu géej la gu rii rii mooy euh, li ñuy tuddee moom laa la wax mooy les cellules souches euh, noonu laa mën a firé quoi euh, xaw ma neneen nu mën a firé en fait foofu moom géej la en réalité géej la bu mag a mag a mag a mag a mag a mag a boo xamante ne moo diggante yeneen réalité yëpp ak réalité yi nga xam ne moom mooy réalité bindee fi nag réellement parce que borom a ci à travers loolu nag ci la doog a bindee à partir de moment boobu ci la yeneen yépp bindoo maanaam kon loolu moo tàqale kon diggante buur yàlla subhaanahu wa ak réalité sublime yi nga xamante ne réalité yu kawe yi nga xamante ne moom la feeñal di ko feeñal ci boppam ci ajuwul ci yeneen mbindeef yi ak yi nga xamante ne nag dëgg-dëgg yooyu ay ci mbindeef yi la kon da ngay Euh, bu borom bu bu bu jawatul kamal euh, dimension yooyu mi koy leeral mais bon dinaa ci ñëwaat tuuti bi mu wax ci urusul haqa'iq moo tax mu def ko au singulier daf ko def au pluriel euh, allahumma salli wa sallim ala aynil haqq allati tatajalla minha urusul haqa'iq te mooy aynil ma'arifil aqwam allahu akbar siratika tamil asfal sallallahu alayhi wa alihi kon kon képp koo xamante ne voilà maanaam euh, euh, kon euh, jiit googu voilà maanaam ak donc travers voilà dimension yu kawe yi ak dimension yu suuf yi yëpp la boole mooy souche boobu mooy li ñu tudd nga xam ne moom laa tuddee cellule souche yi mooy wuyul kulli moo xam ne mooy maddatu kulli shay mooy matière bépp mbir voilà wa majma'u abhurin moom mooy dajekaayu géej yëpp mooy ba réalité la ci feeñ waaye yenn saa voilà voilà voilà maanaam ci ci xasida boobu noonu noonu laa ko tuddee woon euh, léegi kon bu ñu xoolee euh, kon a euh, partir de moment boobu nag maanaam ci arash boobu nag mu am arash boobu nag mu am borom subhaanahu wa ta'aala ne wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya arash boobu nag moom la ñuy wax maanaam bu ñuy wax arash dëgg-dëgg souvent bii la ñuy jub maanaam arash bii la ñuy jub moy arshu rahmaani bi nga xamante ne borom subhanahu ko da dafa ne am na ay malaaka yoo xamante ne eh, ñoo xamante ne ñoom ñoo ko yanu tey ñeent lañ eh, jamono jii nii te ñeent yooyu noonu d'ailleurs boo leen xoolee yéen a ngi fàttaliku mosoon nañu wax ci décomposition wu nature bi à travers mooy bi ñuy wax ci jawharul fard di ci taxaw noonu eh, à travers maanaam quatre éléments yi ak lan moo indi loolu jotoon nañ ci wax quatre éléments yooyu nag te moom mooy tàng kii tàkk Euh, euh, suuf si ndox mi ak ngelaw li voilà mën nañ wax tamit euh, ne seddaay tàngoor lu wow ak lu tooy yooyu mooy quatre yi parce que ñoom ñoom quatre éléments yooyu ñoom ñoo am quatre yooyu la voilà quatre yooyu nag tey la mais yawmal xiyaamati maanaam yeneen quatre yi dañuy révélé wu seen existence voilà mais borom subhaanahu wa dafa bind ay malaayika yoo xamante ne ñoom ñoo koy yenu juróom-ñett yooyu nag malaaka yooyu nag kenn ku ci nekk dafa am borom subhaanahu wa ta'aala for maanaam nu mu la bindee noo xamante ne da nekk manifestation feeñuwaayu kenn ci malaaka yu mag yim bind nga xam ne ci muqarrabuna yi lañ bokk wala kenn ci yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam nga xam ne ci ulul lañ bokk euh, jëlee malaaka benn bi dafa yor feeñuwaayu maanaam kon Seydina Israfil nga xam ne moom mooy imaamu aarif mooy imaamul aarifina mooy imaamu aarif billahi voilà Seydina euh, Israfil alayhi salaam euh, beneen bi malaaka bi moom dafa yor forme Seydina Jibril alayhi salaam maanaam pas forme Euh, forme maqaamam maanaam maanaam daf ko représenter quoi ci place boobu loolu lay tekki voilà comme genre abdali niñ mel ak yenn yeneen ci yàlla sallam ci ci fii noonu lañ mel ñoom foofu voilà Seydina kon kenn ci dafa yor forme Seydina Jibril euh, Jibril salaam ñetteel bi moom mu yor forme Seydina Mikail maanaam euh, représenter Seydina Mikail ñeenteel bi yor maanaam taxaw taxawaayu Seydina Ridwan mooy Ridwan bi nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy gardien àjjana malaaka boobu Ridwaan la tudd euh, ki ci def yor forme Seydina euh, muy juróom benneel bi juróom wala wala wala juróomeel bi yor forme Seydina Malik mooy ki ki garde sawar ki garde sawar voilà da ngay gis ndox mi ngelaw li jant bi kii bi astafurlah eh, tàngoor bi ak seddaay bi et cetera ak mélange yi nga xamante ne maanaam mooy laa yaroona fiha shamsan wala zamharira te mooy ajjana voilà amul jant amul tàngoor amul sedd amul jant ajjana amul jant ba pare amul tamit seddaay bu tar voilà dafa digg juróom benneel bi moom dafa ki fa nekk dafa taxawee taxawee maam Adama alayhi salaam juróom ñaareel bi dafa ki ci juróom ñaareelu ponk bi parce que ay ay keno la quoi maanaam pilier fi nga xam ne maanaam arrache arrache laay wax pilier yi quoi nga xam ne huit la kon juróom eh, benneel bi moo yor forme kiiw sëy moo taxaw ma xaama Seydina Adama juróom ñaareel bi moo taxaw taxaw maanaam rok taxawaayu Seydina Ibrahima alayhi salaam juróom ñetteel bi na te moom mooy ki leen kaw ñoom ñëpp moom moo taxaw taxawaayu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi Eh, ki nga xamante ne moom moo taxaw taxawaayu Seydina Israfil ak Seydina Adama eh, eh, alayhi salaatu wassalaam ñoom ñi ñoom ñaan ñi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo jàkkaarloo ñoo dend maanaam ñoo fokk côté biñu féete côté boobu nag ci la ta'ala lépp lu muy amal te muy yor forme pour pour ci foofu la amee voilà moo tax nga gis xalaqallaahu aadama ala bo borom subhanahu wala xal borom bi daa bind maam aadama ci forme moom su suratihi et que forme boobu nag du forme physique mais forme ay melo la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon et que Israfil comme moom mooy imaamu aarif billahi moom tamit maarifa boobu la yore moo tax xutbu yi en fait ci xolu Seydina Israfil la ñuy la ñuy la ñuy nekk ci maqaamu boobu la ñuy nekkee voilà euh, kon Seydina Jibril alayhi salaam ak yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom tamit ci la malaaka yi leen représenté ñoo nekk ci benn wàll ñoom ñoo féetewoo ñooñu nag ci forme ci euh, ci ruuxu ci ci forme ruux yi la ñuy amee maanaam ñoom lépp esprit ruux ruux existence bi ruux univers ruux lu nekk esprit wu lu nekk sens maanaay et cetera ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoo ko féetewoo ki nga xamante ne moom mooy malaaka bi taxawee côté ci arache côté wu maanaam keno bi nga xamante ne moom mooy kenow Seydina Mikaël ak ki taxawee eh, ci kenow Seydina Ibrahim ñoom ñoo ñoo dend ñoo jàkkaarloo et ñoom seen forme ñoom ñoom ñoom la borom subhaanahu wa ta'aala di jaarale ci ñoom maanaam di amal lépp loo xamante ne xeetu wërsëg yi mooy arzaq yi ci ñoom lay jaare léegi nag malaaka yi nga xamante ne malaaka bi ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw yor maanaam taxawaayu Seydina Ridwaan ak Seydina Malik alayhim assalaam ñoom nag ñoo taxawee côté li nga xam ne moom mooy lu ñu tuddee alwaadu wal waayit mooy digg ak tëkku voilà lépp loo xamante ne dafa aju ci payu borom sontra ak bugal gi muy bugalaateeg xeet yu mel noonu yooyu yëpp ci côté boobu ci ci ci côté boobu la ñu la ñu la ñu lañu la ñu voilà léegi nag euh, mu des benn rek ci biir euh, moo tax ci place boobu nag nga gis justement ci la Seydina Jibril Euh, si la sidna euh, ci la euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon waxee ne bi mu yegsee ci place boobu ci rañaanam bi yaa vertig mi'raj bi mu ne bi mu yegsee foofu ci la dégg mu ne tasaariful aqlam maanaam ci la déggee xalima yi di bind maanaam mooy xalima yi lawhul mahfuz maanaam nga gis xalima yi di bind ci lawhul mahfuz parce que xalima yi waxoon naa la ne la dafa am côté wu maanaam ay bëñ muy bind ci lawhul mahfuz yoo xam ne trois cent soixante lañ ñu xam ñuy bind te it euh, tamit ci la jeexee ci borom bi subhaanahu ba mu ne mu ne sax euh, ci la déggee baatu Seydina Aboubacar as-Siddiq radiyallahu anhu muy mu koy wéttali di wax naan qif ya Muhammad inna rabbaka yusalli man yusalli alayka bu yow taxawal yow yent bi sallallahu parce que sa borom subhaanahu mi ngi julli ci yow mooy boobu nag mais julli boobu li tax Seydina Aboubacar ñëw ndax moom mooy xalifa yent bi sallallahu alayhi maanaam ñu dégg ko et que xaritam maanaam mu dégg foofu noonu ci ma qurba boobu bu jege borom subhaanahu wa ta'aala boobu ci la déggee ci ci la yonent bi sallallahu déggee loolu mais loolu xam nga lan moo tax parce que daf koy parce que moom mooy xalifaam ci xeetam bi moo tax yonent bi sallallahu ko nettalee ba pare dafa nettali dafa tari beneen aaye daan huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatuhu la yukhrijukum mina dhulumati julli ci moom ak malaakaam ngir mu génnee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer parce que ki représenté loolu yëpp ci biir jullit ñi imaginer nga taxawaayu bépp jullit taxawaayu Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa taxaw taxawaayu jullit yeneen ñi ci des ñëpp moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu kenn du moom loolu daa war a leer ci bopp yi euh, te euh, moo tax place boobu amul woon kenn ku mën a ku mën a wax ak moom foofu lu dul lu dul mu indil ko baatu Seydina Abubakar radiyallahu te boo xoolee aaya bi yenente bi sallallahu alayhi bi muy nekk ni loolu mooy wëlasi sallallahu alaykum wa malaikatahu yusbihuna zulumatin loolu ñun lay waxal jullit ñi waxul woon yenente bi de yenente bi sallallahu alayhi moom beneen aayal mo wax moom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi boobu moom moom boobu beneen maqaama la kaw a kaw la ne kon euh, boobu arash moom mooy euh, arshul la ñu tuddee al euh, arshur rahmaani léegi nag mu am beneen arsh moom mooy al arshul karim moom mooy kursi parce que euh, arsh en fait ni mu mel arsh boobu noonu mooy arshur rahmaani euh, comme que ci maqaamal qurb mooy gis nga kaaf boobu foofu la atterrir ci ci maqaama boobu la taxawee maanaam li ko dalee ci lawhul mahfuz bi partie yooyu noonu mooy liñ doon wax rek ba ci foofu yëpp maqaamal qurba la moo tax kaaf ngay gis ni mu bindoo noonu xoof gis ne mu ne wal qur'aanil majiid maanaam mu delluwaat ba ci alquranul majid mooy ndax day delluwaat ci alquranul majid moo tax mooy al aqlul awwal xaaf dafa dafa englober loolu partie boobu yëpp et que xaaf bi ah euh, ni mu bindoo noonu moo tax da nga gis partie bi nga xamante ne maanaam bul ko imaginer comme que ni xaaf bi dafa def ni def ñaari tomb yi ci kaw mais imaginer que ni xaaf bi dafa juutu nii en réalité moo tax mu créer doom bi ci kaw noonu et que ñaari tomb yooyu ñoom ñooy xadam mooy ñoom ñooy euh, euh, xadam ar-rahmaani mooy ñaari xadam yi al xadamayni et ñaari xadam yooyu dañuy daanu ci kaw kursi yu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne al kursi yu mawdi'ul xadamayni moom mooy place ñaari ndëggu tànk yi ñaari ndëggu tànk yi et euh, moo tax mooy mooy mooy li nga xam ne moom mooy lépp lu aju ci namm namm mu subhanahu wa la ak ndogalam maanaam ak li nga xam ne mooy sañ-sañam ak kàttanam ci la acte yëpp di amee ndax arrêté tey buñ ko doon wax mën nañ ko gam-gam la présidentielle présidence par exemple bu ñu nee Élysée et que al kursi yu moom mooy Matignon mooy mooy mooy mooy mooy primature al kursi yu loolu tam beneen adduna la boo xamante ne comme ni ko hadith bi waxe maanaam boo ko comparé kursi yu ak arsh arsh lu dul lan mel ni benn jaaro buñu jël sànni ko ci benn désert noonu la kursi yu mel ak arsh voilà te euh, kon euh, fi nga xamante ne moom mooy euh, arsh boobu noonu kon malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk tamit borom subhaanahu na leen mooy xaafuuna mooy lu ñu tuddee al al xaafuuna mu ne war taral malaa'ikatu xaafuuna min hawli arsh yusabbihuuna maanaam yooyu bokkut ak juróom-ñetti malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo ko téere na wa yaxmilu rabb fawqa arshika kay wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma samaniya bokkul ba tey ak uh, xeetu malaaka yooyu ndax dafa am yeneen i malaaka yoo xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoom ñoo fa nekk di di di yanu yanu yanu kii yanu arsh mais am na yeneen i malaaka yoo xamante ne maanaam mu am ñi nga xamante ne ñoom ñoom la wax ne ñoom ñoo nekk autour de arsh mooy alxaf voilà yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom dañuy sabbal borom rek di ko sant voilà ñooñu duñu denc ci di di sant borom ko sabbal saa su nekk ñoom amuñu leneen loo xamante ne lu ñuy lu ñuy def la lu dul loolu voilà euh, mais fi nga xamante ne moom mooy foofu la yeneen xeetu malaaka yu am moom mooy ñu ñu tuddee almuqassimaat ak almudabbiraat ñooñu foofu la nekk voilà foofu moom mooy place ak al euh, muqassimaat wal mudabbiraat amra mooy ñooñu noonu ñuy wax alquran foofu ñooñu muy wax maanaam ci kursi yu la ñu ne am na nag benn malaaka bu tudd al mudabbir boo xam ne moom moom ci boppam mooy kilifa yi ñu nekk foofu kooku tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy wax euh, muhayyamuna yi maanaam malaakay ci euh, al aaluna min al malaaka daf cee bokk daf cee kooku da bokk parce gis nga gis nga lii nii daf may fàttali bi cheikh kii Ahmad ibn Mubarak al-Lamti waxoon nee naa cheikh Abdou baax zabbah radiyallahu anhu daf ma doon nettali malaaka yi di ma wax seen ay façon di ma wax seen ay catégorie di ma wax seen classification di ma wax nan fan lañ nekke ak naka lañ nekke mu ne ma may di ma ci wax loo xamante ne man dama yiimu parce que dama ni dama foogoon ne lii nit mënu ko woon a xam doomu aadama mënu koo xam en réalité xaqiqatan euh, ay ay ay ay ay xeeti malaaka yi alquran benn bu ci nekk yi ñu fi wax yëpp ah alquran daf leen di daf leen di junj daf leen di wax daf leen di expliquer ba fi mu leen di placer da ngay comme da koy gis mais ndax kan moo ko gis ak ku ko du gis rek fi nekk mais borom subhaanahu wa ta'aala malaaka yi ak seen maanaam ndax amul bàyyiwul na ma faratna fil kitaab min shay téere bi amul lenn lu ci lu ci lu ci kii voilà donc euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Seydina Mikaïl moom place foofu noonu ci kursi yi boobu foofu la ko foofu la ko placé et que euh, mais moom da nga gis kon ci alqadamaane moom li ñu naan alqadamaane foofu ci diggante boobu la nekke et gis nga mooy place Seydina Mikaël alayhi salaam gis nga kii gis euh, arash arash euh, sànq mi maa ngi doon wax ci xaaf bi ni mu ni mu mel noonu loolu moom moo tax ngay gis euh, xaaf maanaam montagne xaaf moo tax mu nekk foofu ci kaw adduna bi mais dafa nekk tam ci suufu adduna bi loo tax montagne kaaf nekk fa maanaam gis nga fi mu fi noonu ni mu placé wo moo tax maanaam mooy maqaama xurba boobu nga xamante ne en même temps dafa nekk euh, euh, euh, maanaam bu ñu naan min kaafin ila kaaf de kaaf à kaaf mooy lan luy jële mooy pré-éternité ba éternité parce que foofu temps bi dafa ëmb temps bi mais aussi dafa tëb ëmb espace bi mais forme boobu maanaam ci ci ci moo tax arache ñu ne xaaf ci arash ci la bindoo en réalité parce que xaaf dafa ëmb dimension boobu yëpp et que soo jugee leeru xaaf maanaam leer maanaam di dem ci xaaf ci ci ngay gisee euh, lu ñu tuddee ak tawqul axdar mooy kiiwu verte boobu parce que verte boobu waxoon naa la sànq fi mu jóge parce que dimension parce que reflet wu leeru boro bi la subhaanahu wa ta'ala travers xalima bi mu kii indi ko ci lawhul mahfuz donc foofu yëpp moo tax mu verte ma xam partie boobu yëpp moo tax ñu naan ko az donc ngay gis mais en réalité comme que xaaf suuf si ci jëmmi boppam maanaam yow soo jógee suuf di ko xool da ngay gis ne dafa verte mais en réalité suuf si dafa weex ndax ci ad-durratul bayda la jóge donc dafa weex moo tax ardu ñu naan ko suuf soosu la dafa weex en fait euh, mais soo jugee xaaf yow lu vert nga gis parce que dafa am ak tawkul axdar boobu mooy euh, benn genre comme collier la mooy liséré vert maanaam maanaam benn wërngal la bu vert loolu moom moo indi voilà et que la manifestation yu boroom subhaanahu wa ta'aala ci maqaamul qurba foofu la ko defee ci yu baree bari yu yéeme yu bari ak xataa mooy lu ñu tuddee ko ardu tajalli mooy suufas manifestation divine suufas feeñuwaayu borom central loolu tax ñu tuddee ko noonu voilà et donc ñaari tomb yi nag ñoom ñoo ñoo wàcc ci kursi yu bi maanaam ñoom ñooy alqadamayn voilà ñooy mooy li borom li tuddee ñaari ndiggu tànk borom subhaanahu wa taala et euh, moom mooy al kursi yu al yu nag moom mooy al arshul karim wa huwa rabbul arshil karim voilà voilà moo tax mu ne fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuhlul kafirun voilà min naan fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim voilà ndax da ngeen foog ne voilà dañ leen a bind ngir foog et si ci ñoom déedéet borom subhaanahu wa ta'aala bindul lii lépp pour fo binduñu ñun tamit pour fo parce que lépp moo tax nga gis ne lépp loo xamante ne dafa organiser maanaam organisation bi aju ci suñuy mbir yépp ci kursi yu la jóge parce que foofu moom mooy wona wasi'a kursiyuhu samaawaati wal ardi asamaan seeg suuf yépp kursi yu daf ko leen a ëmb moo tax yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam bu jëloon benn jaaro ñu sànni ko ci maanaam bu jëloon juróom-ñaari asamaan ak suuf yépp ñu sànni ko ci biir kursi yu day mel ni xalima day mel ni benn jaaro buñ sànni ci désert voilà donc euh, euh, fa ta'ala allahul malikul haq buur yàlla bi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mooy dëgg bu dul deñ sax kooku kawe na ëppante nag loolu laa ilaha illa huwa rabbul arshil karim voilà amul benn buur bu yelloo ñu jaamu ko ndax moom mooy nga xam ne mooy boroom aras bu tedd boobu mooy kursi voilà voilà moo tax wa man yad'u ma'a allahi ilahan akhara la burhana lahu 'inda rabbih fa innama hisabuhu 'inda rabbih lii moo tax mu bind ñu mooy li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu natt leen kan ci yéen moom moo gën a rafet et cetera voilà loolu moom moo moom moo moom moo sabab suñu moom moo sababal borom xamante amal ni ci forme yi mu ñu amal ak contradiction yi ñu am et cetera yëpp parce que euh, foofu moom mooy li nga xamante ne moom mooy al euh, ndax moom mooy mooy kursi yu ci à partir de foofu la ci la am mooy li ñu tuddee ci wolof ci tubaab le le piédestal voilà le le le piédestal te foofu tamit ci la mbir yi nga xamante ne moom la imagination yi di amee lu bëree bëri ci yoo xamante ne nit ñi mënuñu ko imaginer mënuñu xam fan la jóge parce que seen ay imagination rek moo ci am maanaam parce que foofu la foofu la foofu la organisation bi jóge te euh, kéemtaan yi yeneen kii di def ak sama ak wàllu yi seen karamaat yëpp tamit foofu la jóge maanaam à part de de dimension boobu ci ci lay ci lay feeñee loolu moom moo tax ngay gis lu nit di gën di sori ci ar maarifa en réalité muy gën a lompoñ ci di mën a def kéemaan parce que loolu ñu bari xamuñu ko ñu bari dañoo foog ne nit ki lu muy gën di nekk nitu yàlla di gën a kawe day gën a aay pour mën a def benn kéemaan bu mu mën a doon yeneen yi ñoom dañu mën dañ doon def kéemaan yi parce que il fallait que ñu def ko pour dëggal seen gëm pour dëggal seen seen seen seen mbir il faut ñu nit ñi gëm leen mais wàllu yi ki la mën nañ ni ci ñu gën a néew martaba la bokk ci ñu gën a néew maqaama la bokk parce que nit ki plus parce que loolu moom moo tax ñu bari foofu la ñuy duwee ndax wàllu yooyu plus ñuy xuus ci maarifa maanaam ñuy gën a sori ci maarifa plus ñuy incapable ci def lenn lu lu maanaam luy kéemtaan plus ñuy gën di soumettre ci ci ci ci bi yàlla yàlla teg plus ñuy gën di préoccupé wu ci yàllay kese plus ñuy gën di détourné ci liy tax ñu mën di def kéemaan yi parce que plus ñuy dépasser niveau bi nga xam ne mooy niveau yi yi nga xam ne ci lay ñi nit ñi di soppandikoo di def yooyu yoog et cetera maanaam parce que ñoom ils sont dans d'autres niveaux ñoom ñi ngi ci yeneen dimension ñoom te te duñu wàcc ci suuf pour neex nit ñi ah déedéet dañuy nekk foofu ñu nekk ak seen borom maqaama qurba ba mu loolu moo leen ñoom mu loolu moom moo leen bëggal moo leen neex voilà voilà voilà loolu moom moo tax dimension yii na xam ne moom la ñu wax nag euh, euh, ci kursi yu noonu ak arash d'ailleurs ak yeneen dimension yi euh, bëriwul ñu fa yegg fekk vraiment yegguñu ci maqaama yi gën a kawe ci siddiqiya afraad yi moom dañ fa yegg voilà mais bëriwuñ jutu ñoo xamante ne dinañu yegg foofu lu dul dañoo fekk ne am nañ maqaama siddiqiya voilà Euh, kon ñu daal di yem euh, foofu allah ba jotaay bi di ta'ala a'lam wa ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala